أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون walahum fiha manafiu wa masharibu afala yashkurun wattaxaduu min duni illahi alihatan la'allahum yunsaruun laa yastatiicuuna nasrahum wa hum lahum jundun muhdaruun falaa yaxzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون fa subhaana alladii biyadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'uun sadaqa allahu al-aziim. sadaqa allahu rahimahullah bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ak ndaxit gonee dana war a fekkee bisub ajjuma waaw wala déet wala boog jigéen ñi ñoom lan mooy seen atte ci teew bisub jullit ajjuma loolu gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza jaa ahadakumul jumu'ata falyaghtasil bu fekkente ne kenn ci yéen dafa ñëwee ci bisu ajju ci ajjuma ji jullik ajjuma ji na daal di sangu cangaayal cangaayal farata naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wala boog hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma mu jëlee ci baayam sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma te ba muy xutba sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu dugg si mu daal di laaj mu daal di koy eh, yedd ci maanaam waxtu wi mu dugg si mu ne ko ah boo dama dégg rek nodd bi fekk nag maa ngi woon ca jaba maanaam nag mbir yi yitteel ma ma daal di daw gaaw ne de maanaam ma daal di sax du delluwaat kër ga damaa dem jàpp daal di ñëw ci jàkka mu ne ko ah jàpp tamit xanaa te xanaa fekk na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne waqad alimta anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'muru bil ghusl ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam cangaay la daan digle naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ghuslu yawmil jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim ne cangaayal euh, bisu ajjuma maanaam dafa nekk loo xam ne luy dal ci kaw képp koo xamante ne muxtalim ga maanaam mooy ku gént nga léegi ñu war a gis baabu tiibi yow lil jumaa baabu buntu tiibi gëttu lil jumaa ci ñi ngir ajjuma maanaam tuuroo gëttu mooy ma parfum boo xamante ne nit ki daf ko war a tuuro bisub ajjuma maanaam loolu mu nekk loo xamante ne dañ koo sopp ci ki nga xamante ne moom mooy dem julli ji ci ajjuma wala boobu bu fekkente ne nit ki dafa sangu cangaayal farata ba noppi itam dafa nekk loo xamante ne eh, dañ koo eh, sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy zahiri yi alayhim ñoom dañ koo waral loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa di koy nosee ni daa ne baabu tiibi lil jumaa maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu gëttu ngir ajjuma waaye li nga xamante ne moom mooy di jumhurul wala jamaahirul ulama wax rahmatullahi alayhim te ñu seen biir moom la fuqahaul ar mazahibul arbaa yi nekk ñoom dañoo jàpp ne bis maanaam gëtt googu dafa nekk rek lu nu sopp waaye maanaam sunna la nag bu dëgër maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo digle waaye nekkut loo xamante ne lu war la mu daat ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaabi lay haddathana aliyun te moom mooy sëriñum bu màgg boobu abul hasan Ali ibn Abdullah ibn Ja'far muy al imaam ibn al Madini al Basri rahimahullah as-Sa'di rahimahullahu ta'ala génn àdduna 161 ani génn àdduna 234 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam yi maanaam imaam al Bukhari imaam Abu Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i solo ko maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoo ko solo Muslim ak imaam ibnu Maaja rahimallahu al-jamii' ñoom ñëpp nag seen sëriñ la mu ne qaala haddasanaa Harami ibnu Umaara te moom mooy Abu Rawh Harami ibnu Umaara te ibnu ibnu Naabit euh, al-Azdi rahimahullahu ta'ala moom nekk tamit Basri rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, Harami ibnu Umaara mi ngi génn àdduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashaabu kutubu sitta solo ñoom ñëpp seen ay xadis ba mu des imam at-Tirmidhi imam al-Bukhari juróomi xadis la solo ci moom bii mooy ñaareelu xadis bi euh, euh, ba xadis biñ ko njëkk gis moom mooy fa in taabu wa mooy ba mooy kitaabul iman baabu fa in taabu wa aqaamu salaata buntu boobu ci lañ ko njëkkoon a gise fii moom mooy ñaareelu bi nga xamante ne ñu ngi koy gis te dina ñëwaat yeneen ñetti yoon insha allahu taala imam muslim solo na ci moom tamit juróomi xadis imam abu dawud benn xadis imam an-nasa'i ñetti xadis imam ibn maaja ñetti xadis mën nañ gis ne xadisam ñu ngi ci kutubu sitta bam def euh, sunan imam at-tirmidhi rahimahullahu euh, taala mu ne qaala haddathana shu'ba mooy al imam shu'ba ibn al-hajjaj rahimahullahu taala al-ataki Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala muy amirul mu'minin moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu gane adduna 82 euh, jàpp 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Abi Bakr ibn al-Munkadir Euh, te moom al-Qurashi at-Taymi la rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, tamit mu nekk koo xamante ne tamit ñu ngi ci kutu kutubu sitta waaye moom mi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina wax ay mbiram moom madani la maanaam mbokk la ci Muhammad ibn al-Munkadir bi nga xamante ne moom mooy imam bu màgg boobu rahimahullahu ta'ala mu qaala haddathani Amr ibn Sulaym al-Ansari Euh, rahimahullahu taala mooy Amr ibn Sulaym ibn Khalda ibn Makhlad al-Ansari euh, az-Zuraqi rahimahullahu taala moom tamit mu nekk bokk ci waa Madinatul Munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam bokk tamit ci taabi'i yu mag yi rahmatullahi alayhim mu ne noo qaala ashhadu ala abi Sa'id maa ngi seede ci ko aw Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Salim ibn Malik ibn Sinan al-Ansari Euh, al-Madani moom it woo di imam maanaam waa Madina bokk ci sahaaba yi radiyallahu anhu ñu ndaw ñi nga xamante ne ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa lu bari lañ jàngale moo tax mu bokk sax ci muksiruuna yi fukkeelu at laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la gane adduna moo tax bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mi ngi amoon fukki at Euh, ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci musnad Baqi ibn Makhlad am na ci 1170 hadith yoo xamante ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci 43 hadith imaam al-Bukhari wéetoo ci 16 hadith imaam Muslim wéetoo ci 52 hadith ci hadithu Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne man maa ngi seede ala rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na maanaam yii ñaar kaddu gi maanaam kaddu la guy wane ne maanaam lii muy wax daf koy seede ci ne lii may wax ne dëgg la te ci diw sangam moom laa fekk mu koy wax loolu moom moo tax mu daal ñuy jëfandikoo baat bi nga ne Amr ibn Sulaym al ansari rahimahullah noonu la wax ci kaw Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moom it mu wax ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di am kon lu ñu tuddee euh, musalsal maanaam lu yoo xam ne waaye. Euh, mooy te musalsalun ma euh, ala waqtin ata euh, misla ama wallahi am banil fata et cetera maanaam lool mooy musalsalun musalsalun qul ma ala waqtin ata maanaam mooy loolu mooy comme lii maanaam nga xamante ne bu fekkonte ne dafa continuer noonu ba nga xamante ne masalan mo Abu Bakr Abu Bakr ibnul Munkadir tamit jëmmi wax ji la wax noonu la dem maanaam tasalsul gi day daal di am maanaam mooy loo xamante ne ci même façon la amee maanaam euh, mu ne mu ne moom kon nag seede naa ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne al-ghuslu yawm al-jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim loolu gisoon nañ ko euh, kii wax leen ñu ci xale dégg mu daal di wax ne kon mu ne al-ghuslu yawmul jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim loolu gisoon nañ ko maanaam al-ghuslu cangaay yawmul jumu'ati bisub ajjuma waajibun lu dal la lu wadd la ala kulli muhtalim ci képp koo xamante ne ku euh, ku gént la mu ne loolu moom mooy benn bi muy benn mbir boo xamante ne lu war la ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy sangu cangaa maanaam ñoom ñooy ñi war a dem ci bisub ajjuma wa an yastanna nax it mu daal di soccu euh, loolu tamit mu nekk beneen mbir boo xamante ne euh, bu ñu bu bu bu dal ci kaw képp koo xamante ne bëgg ngaa dem julli ji àjjuma la wa an yamassa laal tamit tayyiban ak gëtt lii nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci bunt bi mooy wa an yamassa te mu laal ak gëtt in wajara bu fekkente ne am na ko maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne mooy muy ay mbir yoo xamante ne tudd ko te lépp nekk loo xamante ne dañ koo sopp ci biir julli gi mu nekk cangaayal farata ak soccu ak li nga xamante ne moom mooy laal gëtt mu ne qaala amrun maanaam te moom mooy amr ibn sulaym al ansari rahimahullahu taala mu ne amal ghuslu maanaam daal cangaa cangaayal farata moom fa ashhadu maa ngi seede annahu naka moom waajibun lu war la maanaam li muy tekki mooy lu tegu ci kaw nit ki la te loolu mbir la moo xam ne sunna la boo xamante ne dafa feddali ko wa amal istinaanu waaye nag ndaal li nga xamante ne moom mooy euh, socc gi wa tiibu ak gëttu gi fallaahu bur yàlla aalam moo gën a xam a waajibun ndax lu war la huwa loolu am laa wala déet maanaam ndax loolu dafa ràññeeku waaw wala déet loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, moom la ci teg mu ne walakin waaye nag hakaza nii la nekkee fi xadis ci xadis bi amma jëmmi wax ji dafa bëgg a wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay taalibeem maanaam ku mel ne Abu Bakr ibn al-Munkadir di ko leeralal ne ko amma maanaam ñoom ñii seenu doole tolloowuñ li nga xamante ne moom mooy lu mel ne ki cangaayal farata gi ni mu ràññee ko maanaam bi ràññee ko wut noonu wala boog gëtt bi waaye nag nii daal laa ko gisee ci xadis bi xaw ma ba xam ñoo tolloo doole waaw wala déet loolu mooy li nga xamante ne te loolu bokk na ci liy dëgëral mazhabu zahiri yi rahmatullah alayhim ci ne cangaay gi dafa nekk loo xamante ne dafa war waaye nag bu boobaa tamit gisoon nañ li nga xamante ne moom mooy leeral ne warul te naka noonu tamit socc bi ak gëttu gi loolu tamit naka noonu euh, maanaam sikki sàkk gi nga xam ne moom la raawi bi maanaam mooy ci solo hadis bi di sikki sàkka ci waru mbir mi waaw wala déet wala boog ràññeeku gi ak feddaliku gi loolu day dëgëral ci ne maanaam mbir mi nekkut loo xamante ne lu war la mu ne wala waaye nag nii la nekkee ci xadis bi loolu tamit day waanu seenu mbaa maandute bu fekkente ne dafa am xadis wala aaya boo xamante ne dafa am lu mu wax waaye mu am ay mbir yoo xamante ne dafa lënt ci maanaa bi maanaam nga daal di nga bëgg jàngale mbir mi nga daal di wax ni nga xamante ne noonu rek nga ko xamee daal di koy bàyyi waaye lii ñoom ñett ñi bokk gi ñu bokk ci lu ñu nekk loolu la ñuy tuddee dalilul iqtiran maanaam mooy ne ñoom lëkkaloo gi ñu lëkkaloo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di leen tegandoo ngir waxandoo benn acte bu nu bokk moo tax fii dalilul iqtiran daf fi dëgër loolu moom moo tax mu nekk loo xamante ne Euh, mën nañoo dogg kon ci ne ñoom ñett du la du lu war comme ni nga xamante ne noonu la nekk mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim mu ne qaala abu abdullah te al imam amirul mu'minina muhammad ibn isma'il al bukhari rahimahullahu ta'ala muy wax ne huwa maanaam Abu Bakar lay wax ibn al-Munkadir axu Muhammad ibn al-Munkadir maanaam mbokk la ci Muhammad ibn al-Munkadir bi nga xamante ne moom mooy faral di solo ci Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñooñu maanaam Muhammad ibn al-Munkadir boobu mu ne waaye nag walam yusamma waaye duñu ko woowee Abu Bakar euh, Abu Bakar maanaam mooy Muhammad ibn al-Munkadir bi moom tudduñu ko tuddewuñ ko Abu Bakar dàkkantalam moom mooy Abu Bakar hada gis nga kii nag mooy Aboubacar bii maanaam kon kii maanaam Aboubacar ibnul Munkadir bii dafa am lu muy leeral maanaam kële dàqantalam Aboubacar la Muhammad ibnul Munkadir la tudd dàqantalam nekk Aboubacar waaye kii du ne dàqantalam mu tudd noonu mais moom noonu la tudd maanaam Aboubacar la tudd mais jëmmi turam mooy jëmmi dàqantalam maanaam loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral ngir ne hadith ngir ne sahih bi. téere boo xamante ne day leeral tamit maanaam hadith euh, yi maanaam ci côté diraya mais ci côté riwaaya tamit dafay leeral li nga xam ne mooy xam-xam yi wër-wërloo ci xam-xamu hadith bii ci la bokk mu ne rawaahu solo anhu maanaam mooy hada maanaam hadith bi rawaahu anhu solo na ko jëlee ci moom wala boog am na ci yeneen nusa euh, nu sax hada mooy kii rawaa anhu rek la am maanaam. mooy te ñoom ñooy li ëpp maanaam ñi soloo moom ñii la te moom moom mooy Bukayr ibnu Asad ak Sa'id ibnu Abi Hilal euh, Bukayr ibn Asad mu Abu Abdullah dañu Abu Yusuf Bukayr ibn Abdullah ibn al al-Qurashi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 120 122e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta euh, Sa'id ibn Abi Hilal moom euh, mooy Abul Ala Sa'id ibn Abi Hilal al-Laysi rahimahullahu taala moom waa Misra la euh, waaye ci cosaanam waa Madina la moom mi ngi gën a àdduna soixante-dixième année génn àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam euh, nekk ci euh, kutubu sitta wa idda mun a ak ñeneen ñu bari ñoo xamante ne solo nañu ay xadisam maanaam solo nañ xadisu Abu Bakar ibn al-Munkadir maanaam mooy ne moom siiwul comme mag comme am bi Muhammad ibn al-Munkadir loolu moom moo tax muy préciser ne Abu Bakar ibn al-Munkadir bii bokkut ak frère am Muhammad ibn al-Munkadir donte ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk dàkkantal Abu Bakar loolu moom lay leeral fii mu ne wa kaana Muhammad Muhammad ibnul Munkadir yukk naa doon nañ ko kunyaal maanaam doon nañ ko dàqantele bi Abi Bakar ci Abu Bakar wa Abi Abdullah ak Abu Abdullah maanaam kon ñoom moom ñoom ñaar loolu lan maanaam moom Muhammad ibnul Munkadir dañ koy dàqantele Abu Abdullah dañ koy dàqantele Abu Bakar donte kii nag moom moom Abu Bakar la tudd maanaam te turam mooy dàqantalam maanaam loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala doon leeral fii kon hadith bii daf koo indi ngir leeral ne Euh, laal gëtt dafa bokk ci sunna yi nga xamante ne ñoom ñooy sunna yi kuy dem ajjuma maanaam bu bisu ajjuma soo sangoo ba pare nga gëttu waaye tamit sopp lañ boo waree dem juma nga daal di tamit gëttu maanaam nga daal di tuuroo euh, parfum hadith bi imam Malik inna ko hadith numéro deux cent soixante-neuf imam al-Bukhari inna ko hadith numéro huit cent cinquante-huit huit cent soixante-dix-neuf euh, dina ko indiwaat huit cent quatre-vingt-quinze ak deux mille six cent cinq imam an Euh, imam euh, euh, imam Abu Dawud na ko xadis numéro 341 344 imam An-Nasa'i moom moo ko indi xadis numéro 1375 1377 1383 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 1089 imam Ahmad ibnu Hanbal indi na ko xadis numéro onze mille vingt sept onze mille deux cent cinquante onze mille cinq cent soixante dix huit onze mille six cent vingt cinq onze mille six cent cinquante huit ak onze mille sept cent soixante huit rahmatullahi alal jamii ak ngeen gis ne xadis bi kon waa sahaabu sitta ñoom ñoom sol nañ ko imam at-Tirmidhi comme ni nga xamante ne Harami ibnu Umara ñoom ñëpp solo nañ ay xadis moom des imam at-Tirmidhi rahmatullahi alal jamii mu ne baabu fadlil jumu'a Ah, ba kon ah, baabu buntu fadlul jumaa ngëneelu ajjuma gisoon nañ ci buntu yi weesu baabu fadlul ghusl baabu fadlul ghusl yawmul jumaa waaye fii nag ñuy gis maanaam loolu ci cangaay gi la doon wax waaye fii muy daal di gis maanaam bisub ajjuma ci jëmmi boppam maanaam ngëneel gi nga xamante ne moom moo ci nekk waaye bu ñu xoolee xadis bi nga xamante ne moom la indi dañuy gis ne li mu ci jublu moom mooy dem julli ji jumaa loolu la ci jublu maanaam ngëneel gi nekk ci dem julli ji jumaa amma li nga xamante ne moom mooy attey dem julli juma moom mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci waram te ne moo gën a feddaliku yeneen julli yi maanaam julli juma moo gën a war ke yeneen julli yi te moom moo gën julli iid ak maanaam julli euh, julli iid yi ndax julli iid yi ay sunnatul muakkada lañ amma li nga xamante ne moom mooy julli ajjuma moom farata la te moo gën a feddali ko sax farata gi nga xamante ne ngir ne maanaam dem jàkka ci julli yeneen yi ci def borom xam-xam yi wuute nañ ndax war na waa wala déet ndax farata la wala déet amma julli ajjuma moom amul kenn ku ci wuute ne dem julli juma farata la ci mboolem mukallaf yi nga xamante ne maanaam julli ajjuma wàccu leen. maanaam loolu tamit mu nekk loo xamante ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim loolu moom moo tax mu nekk am ngëneel gu rëy waaye tamit bu ñu xoolaatee dinañ gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu bëgg a wax sax ginnaaw loolu yëpp moom mooy dem julli ji jumaa jox ko doole jox ko gëdd ci sa ba tax nga maanaam nga di ko waajalal ci bi nga xëyee maanaam ne damay dem julli ji jumaa maanaam mu am noo koy waajale loolu ci jëmmi boppam dafa am ay ngëneel yu mag yoo xamante ne yooyu la làmboo kon loolu moom la ñuy gis ci mm, bunt bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 218e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari rek la nekk sëriñam mu solo ci moom lu bari te suy sol solo lu ci ëpp ci Muwatta lu ci bëree bëri dafay faral di jëlee ci moom waaye imaam Abu Dawud solo na ñetti xadis ci moom imaam at-Tirmidhi benn xadis moom an-Nasa'i fukki xadis ak ñett mu ne qaala axbarana Malik moom mooy xadis bi nga xamante ne kon ci imaamu Malik la ko jëlee mooy imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari al al al Asbahi naam al-Himyari rahmatullahi alayhi mooy moom mooy imaamu Daarul Hijra gane adduna 86 jàpp 94 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ci kutubu sitta an Sumayy te moom mooy. Euh, su moom mooy al-Makhzumi Abu Abdullah al-Makhzumi mu ne Mawla Abu Bakr ibn Abdurrahman te moom mooy Mawla mooy Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham moom ñu kooku la nekk Mawla. muy Abu Abdullah di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis nekk ci kutubu sitta mu ne an Abi Salih te moom mooy As-Sammaan te fii noonu tuddee na ko ko mooy Abu Salih mooy Zakwaan As-Sammaan Az-Zayyaat waxoon nañ ne li tax ñu tuddee woon ko ko te moom mooy ne. Euh, moom da daan dem euh, ca Kuufa maanaam ak Basra di jaayi ji ay ay diw maanaam moom diw la daan jaay moo tax ñu nan ko ak sammaan ndax sammaan mooy lu niin ak euh, saman sam na mooy lu niiw maa kon ak sammaan mooy ku daan yóbbu lu niini yu bëri yi maanaam naka noonu mooy boroom yu niini rek ak ak zayyaat zaytu moom mooy diw maanaam ak zayyaat dégg nga moo tax ñu ko koy waxee noonu mooy Abu Salih moom mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu muy abdurrahman mustafa ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gënee ad génn adduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk cinq mille trois cent soixante hadith yoo xamante ne ci musnad imam Ahmad rek am na trois mille huit cent dix hadith imam al-Bukhari ak ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadith ci hadith Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi man képp koo xamante ne tasala sangu na fi bisub ajjuma xuslal janaaba cangaayul janaaba bi maanaam kon lii bokk na ci li nga xamante ne moom lay tekkale mooy ne ni ñuy sangoo ajjuma moom mooy jëmmi ni ñuy sangoo ngir mën a dem ja maanaam nit ku amee janaaba noonu lay sangoo te loolu maanaam daanaka maanaam sibhu ijmaa am na ci euh, donte euh, solo nañu ci euh, ku mel ne imaamu Maalik rahmatullahi alayhi mu wax ne cangaay googu jubluwuñ ci woon loolu waaye li nga xamante ne moom mooy cangaay gi nga xamante ne waaye li ëpp li waaye li borom ko wax mujj jàpp mooy loolu hatta ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ba ci imaamu Maalik ci jëmmi boppam sax li nga xam ne mooy li gën a sax ci moom mooy ne euh, cangaay gi moom mooy ne canguwa san cangaay ki am ki amee janaaba na muy sangoo farata noonu lay sangoo maanaam lool tamit da lay tegtale ne cangaay ni mu amee njàpp yi nga xamante ne duñu ay farata waaye ay sunna lañ noonu lañ amee cangaay tamit yoo xamante ne du farata waaye ay sunna lañ te cangaay gi moo ci gën a ràññeeku mooy cangaayal guddi julli ajjuma summa topp raaxa mu daal di gontu maanaam fii maliki rahmatullahi alayhim wala rawatina imaamu malik rahimahullah daf ci sukkandikoo di wax ne ah, loolu li muy tekki moom mooy waxtu yi nga xam ne moom la ñu war a wax ji ci kanam dañ koy tàmbalee ci bu eh, bu jant bi jéngee maanaam ginnaaw zawalu shams la maanaam ngir lu tax ndax baatu raaxa buñ ko waxee maanaam ku gontu te loolu moom mi ngi am rek lu dul su fekkente ne maanaam li ñu naan après midi maanaam mooy bu jant bi bu bu fekkente ne euh, jant bi jéng na zawalu shams am na waaye loolu nekkul li nga xamante ne mooy li gën a wér ci li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala dinañu ko leeral léegi moom mooy fakk mu mu ne mu ne euh, loolu ko def fakk annama Euh, dafa mel ni koo xam ne qarraba dafa saraxe mm. euh, ba maanaam dafa jegeñul boromam jegeñul boromam subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu la ñu tuddee al qurbaan maanaam mooy jege jegeñul yàlla bu njëkk ba dañ la am maanaam ñu njëkk ña ñooñ dañ daan ñëw jël am masalan seen euh, li ñuy saraxe daal di koy teg comme li alquran fa taqarraba qurbaanan ah maanaam ñoom ñaan ñëpp ñu daal di joxe ab saraxe maanaam doomi ñaari doomi maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam maanaam nga xamante ne bu ñu ñëwee jël li ñuy saraxe teg ko fenn daan na yàlla lañ ko sarax ab taak ab taal ñëw jël ko yóbbu maanaam yóbbu ci kaw maanaam ñu ne ah kon nag ah léegi nag jeex na saraxe nañ joxe nañ ko maanaam jox nañ ko yàlla ak yu mel noonu loolu nag bu fekkente ne ñun suñu xeet wi la borom bi subhaanahu wa taala nattoo wuñu yooyu xeetu jaamu yàlla maanaam ñun daf ñuy wax rek nañu joxe bu ñuy joxe nañ ko nañ ko delloowaat ci jaam yi maanaam bu ñuy saraxe nañ jël mbir mi jël ko buñ ko teg mu tàkk yéeg déedéet wala yu mel noonu dañ koy jël jox ko jaam yi yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen mooy yeneen mbokk jullit ñi wala maanaam nit ñi waaw loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo am ci suñu xeet wi waaye moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëfandikoo jëmmi baat boobu ngir wane ne saraxe boobu day am doole ki nga xamante ne dafa jël mbir mi rek ne daf koy jege ñale boromam subhaanahu wa taala te bu doon ñële seen jaamu yàlla dañ daan am ci loolu ñu daan def yow mii da nga ko ca boole am ko donte defoo ko loolu moom moo tax mu ne faka annama ñu ngi mel ne qarraba dafa dafa jaamoo yàlla ci jege ñoo borom bi subhaanahu wa taala na badanatan ak gëléem maanaam ndax badana dinañ ko wax gëléem daan ko wax nag waaye nag ci hadith bi nag lay gëléem lay tekki maanaam ngir li nga xamante ne moom moo ci tegu te loolu moom mooy ki nga xamante ne dafa ñëw ci waxtu njëkk bi waa man raaxa képp koo xamante ne nag gont na maanaam fii baat bi li ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullahi alayhi maanaam dañ ne déedéet raaxa mën naa tekki tamit ku xëy def dara maanaam ni mu mënee tekki ku gont def dara noonu la mënee tekki ku xëy. def dara te xadis bi loolu la gën a tekki inshaa allahu taala mu ne képp koo xamante ne euh, dem nga nag fi saa'ati saaniya euh, ci ñaareelu waxtu wi fakk ma dafa mel ni qarraba dafa jaamoo yàlla loo yàlla saraxe baqaratan aw nag maanaam kon lii mooy tekki ne badanatan fa la li muy tekki moom mooy gëléem mu ne wa man képp koo xam ne nag dem nga fii saa'ati saalisat ci ñetteelu waxtu wi fa ka annama da ngaa mel ni koo xam ne qarraba da ngaa jegeñee da ngaa da ngaa jaamoo yàlla kabshan ci uh, ak xar am kuy ak maanaam xar akran boo xamante ne borom bi béjjën la maanaam kon xar moo xamante ne béjjën yi dafa dafa dafay jóg maanaam mu nekk ku dëgër loolu day wane ne uh, uh, loolu moom day tegtale ci ne euh, kon euh, ku jaamoo yàlla maanaam loolu maanaam loolu nga jaamoo yàlla fii nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañ ci benn masala buñ fi wuute fu maanaam fuqaha maanaam jumhur muy xanafi yi ak shafi'i ak ak xanaabila yi rahmatullah alayhim moo tax ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne nit ki dafay rendi eh, xar tabaski masalan mu rendi gëléem moo gën bu buñ gën na buñ jógee ci gëléem nga rendi nag moo gën buñ jugee ci nag nga rendi xar moo gën comme li nga xam ne am kuy moo xam maanaam moom moo gën amma bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah ñoom contraire bi la ñoom pour ñoom li nga xamante ne moom moo gën moom mooy am xar xar mi moo gën après nag nag ak maanaam gëléem gi tegu ci après nag bi tegu ci waaye nag loolu maanaam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ki bi mu def maanaam bi muy tëbaski dafa tëbaski am xar maanaam loolu moom moo tax waaye nag yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ni leen déedéet hadith bii moo lay tegtale ne maanaam contraire bi moo gën maanaam ngir ne bu fekk waaye ci hadaya yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci maanaam muy hadiyu yi ñuy yóbbu Makka d'accord nañ ci ne gëléem moo gën ginnaaw gëléem nag ginnaaw nag xara loolu moom ñoom ñëpp d'accord nañ ci fi ñu wuutee mooy tabaski waaye nag li nga xamante ne euh, moom la tamit fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim di sukkandikoo moom mooy euh, xayru li yenente bi ne sallallahu alayhi wasallam mu ne xayru daxaaya alqarnul alkabshul aqran maanaam li gën ci li ñuy ren di ci moom mooy kuy mu euh, yëpp kuy maanaam kuy moo xamante ne dafa amuy bijjën waaye loolu ñeneen ñi ci niñ koy tontoo mooy dañ ni ci biir xar yi booboo ci gën maanaam ñoom loolu lañ koy tontoo et que ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li tax rendi wutoon xar mooy ne amul woon euh, jour boobu amul woon lu mu rendi lu dul lu mu xar moo tax mu rendi moom xar Tabaski waaye bu ñu jëlee li nga xamante ne moom mooy moom euh, soxnaam yi li mu leen rendeel moom mooy nag la leen rendeel tey bu ñu xoolee ne benn nag maanaam juróom-ñaari nit mën nañ koo bokk te xar mi kenn rek koy rendi maanaam bu boobaa dañuy daal di gis ne nag ñu moo gën waaye loolu yëpp ay wuute la yoo xam ne borom xam-xam yi wuute nañ ci biir masala boobu te kenn ku ci nekk maanaam am nga sa ay dalil wallahu a'lam mu daal di wax ne képp waman raaxa ku ñëw nag fi saa'ati rabi'a ci juróom ñaar ci ñeenteelu waxtu wi faka annama da ngaa mel ni koo xam ne qarraba da ngaa jaamoo yàlla da ngaa saraxe dajaajatan ab raaxa képp koo xamante ne da ngaa ñëw nag fi saa'atil xaamisa ci juróomeelu waxtu wi maanaam faka annama da ngaa mel ni koo xam ne qarraba da ngaa saraxe baydatan ab nen am na nag ci yeneen euh, riwaaya yoo xamante ne yu nekk ci sunan imam an-Nasa'i ci benn riwaaya dafa tàmbalee maanaam laataa muy tudd dajaaja maanaam dafa tudd euh, battox maanaam battox maanaam moom mooy kanaara kanaara la njëkk tudd doogu tudd euh, ganaar doogu tudd li nga xam moom mooy nen bayda am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne bi mu tuddee tamit dajaaja mooy euh, ganaar gi daf cee teg euh, wafuur mooy picc pittax ba noppi ginnaaw ba mu tuddee mu dooga tudd nen maanaam yooyu yëpp te yooyu ay xadis la yu wér yu nekk ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala maanaam muy leeral ne maanaam waxtu yooyu képp koo xamante ne euh, yaa ngi saraxe maanaam di naka noonu yii maanaam ordre bi moo gën ci saraxe loolu moom hadith bi leeral na ko ndax ci ki moo gën waaw wala déet loolu wuute nañ ci waaye ci ndax booy saraxe maanaam ndax ordre bi moo gën waaw wala déet loolu moom wuute wuñ ci ngir ne hadith bi leer na nañ ci ne kii saraxe gëléem mu gën ki saraxe nag ki saraxe nag gën ki saraxe xar xar ki saraxe xar gën ki saraxe. Euh, euh, euh, kanaara ki saraxe kanaara gën ki saraxe ginaar ginaar ki saraxe ginaar gën ki saraxe pitax pitax ki gën ki saraxe pitax gën ki saraxe nen loolu moom euh, maanaam euh, du wuute jàppandi wu ci maanaam ngir leer bi nga xamante ne euh, moom la moom la leer amma li nga xamante ne moom mooy Euh, amma li nga xamante ne kon moom mooy lii euh, hadith bi tamit beneen mbir mooy wuute bi ñu doon junju léegi moom mooy ban moom moo gën maanaam maanaam lan la wax ji di tekki maanaam ku gontu limite wala ku xëy lay tekki li nga xamante ne mooy li gën a wir ci borom xam-xam yi ñuy wax rahmatullah alayhim mooy li jumhur wax te ñoom ñooy hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila rahmatullah alayhim te moom mooy ne ki sarax ki ki ki xëy. Euh, li muy tekki moom mooy ku xëy ginnaaw bi jant bi jógee amma maanaam ci fajaru loolu amul kenn ci borom ci saxaaba yi radiyallahu anhu koo xamante ne mës nañoo toxal ne fajar dafa jot rek mu dem jumaa toog di xaar déedéet amma li nga xamante ne moom moom <laughs> mooy jant bu jant bi jógee bu boobaa loolu li muy tekki moom maanaam waxtu yii yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di wax mooy waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy horaire astronomique yi maanaam yi nga xamante ne ci astronomie yooyu ñooy horaires yi pas ci horaire montre yi yooyu moom mooy li ñuy wax maanaam moom mooy boo boo xëyee bu ñu xëyee euh, bu jant bi jógee loolu mooy waxtu wu njëkk wi te lay tàmbalee maanaam noonu boo ko tollalee boo ko xaajalee ay juróom-benn xaaj yu tolloo maanaam euh, ci ngay am digg bëccëg gi ci lay jotee te digg bëccëg gi nag ci la ñuy noddu ngir nit ñi mën a ñëw. julli imam bi dugg ci nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi noonu la daan def maanaam ci digg bëccëg gi ci la waxtu julli daan jot ñu ñëw julli ci jumaa kon loolu day daal di mën a tolloo maanaam waxtu mbir mi day daal di mën a dëppoo maanaam su ko defee ki nga xamante ne moom mooy kii saraxe gëléem mooy ki nga xamante ne masalan tey bu jant bi jógee 7h36 comme nii maanaam moom heure boobu lay dem ba à peu près euh, ay 8h 8 h 8 8 côté yooyu. moom wala wala huit heures et quart maanaam ba heure boobu ku dem mi ngi mel ko ku saraxe gëléem ainsi de suite noonu nga koy toppalee amma maanaam ba ki saraxe nag maanaam noonu la demee kon loolu moom mooy ku teel a dem heure yi noonu lañ koy compter amma li imaamu Maalik wax rahimahullah ne bu jant bi jengee la tàmbali loolu du jàppandi lu tax du jàppandi parce que su fekkente ne heure boobu la ñu noddu mooy ne kon gënalante gi dootul mën a maanaam Euh, maanaam kon teel a ñëw gi dootul amati sens en fait dootul amati solo dégg nga loolu moom moo tax kon lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku mu ne kon nag fa iza xaraja su génnee al imaamu imaam bi te mooy rek bu boobaa xadarat ci lay teewee al malaa'ikatu malaa'ika yi yastami'una ñuy déglu nag ak zikra zikar te yéen a ngi fàttali ko mooy fasaw ila zikrillahi te fii kon mu daal di wax ne ak zikra mooy xutba gi maanaam kon bu boobaa ne xutba gi lay lay lay tegtale maanaam kon bu boobaa mu ne nag bu ko defee malaaka yi ñoom ñu daal di tëj nag kayit yi maanaam te malaaka yi wuute nañu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kiraamun kaatibiin yi ñii borom bi subhaanahu wa taala da leen bind spécialement pour ñuy taxaw ci kanamu jumaa yi bu jouru àjjuma maanaam di xaar heure bu kii ñu njëkk a ñëw ñu daal di bind diw ak diw diw yegg si na maa am na sax ci yenn ñoo xam ne dañ ne dañuy bind sax ci ki njëkk a yegg si liste bi maanaam diw yegg si na diw moo ci tegu mooy deuxième diwa ci tegu maanaam noonu maanaam ñu daal di classé mbir yi ci ñi njëkk a ñëw selon heure yi ñëw buñ demee nag ba nga xamante ne imam bi génn na nag ba toog bu boobaa nag ñoom nag ñu ne ah kon nag léegi ñu tëj maanaam boobaa ku ñëwati dootu ñu la inscrire ci maanaam kon boobaa du ñoom boolee la tuñ bootee boolee la tuñ ne ci seeni mbir maanaam ngëneel googu la ñuy bañ rëcc mu rëcc la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di yitte woo nit ñi meneen leen nañ bàyyi xel ngëneel gu màgg gi maanaam ne malaaka yi rahmatullah alayhim salaatu wassalaam dañ lay xàmmee ne ah diw de moom day ñëw moom xam naa moom léegi mu yegg si yegg si na ñu daal di bind tur bi diw yegg si na moom heure bii lay yegg ñu daal di koy commencé ñu noté ko mais imaginer koo xamante ne malaaka yi mës ñoo bind turam ci biir xam ngeen ni loolu lu yéeme la maanaam malaaka yi jamais mu lu tax parce que mu ñëw avant imam génn maanaam loolu maanaam moom loolu te te te loolu dafa wuute farlu bi nga xamante ne moom lañu ñu war a farlu ci julli euh, rawatina julli juma te loolu moom la euh, moom lay wax ni mu ne bu ko defee rek lool moom moo tax mu daal di indi xadis bi ci buntu bi euh, xadis bi imam al Bukhari Euh, wala boog imaamu Malik indi na ko xadis numéro deux cent soixante six euh, imaam al-Bukhari indi na ko xadis neuf cent vingt neuf ak trois mille deux cent onze imaamu euh, Muslim indi na ko xadis numéro huit cent cinquante ñetti yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis trois cent cinquante et un imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 499 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 864 1385 1386 1387 ak 1388 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1092 euh, euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko lu bare bare kon dinañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu al mu teg ci ne baabun bunte ngi nii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ne saa yoo xamante ne dafay wax euh, baabun maanaam muy bunte ngi nii bu boobaa li muy tegtale moom mooy ne euh, day tegtale ne euh, maanaam faslu la ci beneen buntu bi maanaam ndax kitaab bu nekk dafa am ay abwaab buntu abwaab yi baab mu nekk day am faslu moom mooy loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu ne baabun ba pare noppi tuddewu ko dara li muy tekki mooy daf laa bëgg a wax ne lii ma lay wax nii ci buntu bi maanaam xadis bii ma la ci nar a indil wala yi ma la ci nar a indil yëpp dañuy tegtale ay ngën maanaam maanaam loo xamante ne day lëkkaloo ak li ci biir te bu ñu xoolee fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci hadith bii di ñëw daf ci leeral ñaari mbir maanaam mooy teel a ñëw jumaa kon dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku ci képp koo xamante ne boroom ngëneel nga muy benn ñaareel bi ci def maanaam wala boog yaa ngi ci yoon woo xamante ne sa borom subhaanahu wa taala moo la loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy liy wër-wërloo ci loolu yëpp tamit da nga ko war a bàyyi xel ci lépp luy wër loo ci at da nga ko ko war a bàyyi xel mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al imaam al Fadl ibn Dukayn euh, al euh, Mula'i al Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent dix-neuvième bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam lu bari nag la solo ci moom lu toll ak cent quatre-vingt-dix waaye ay haditham tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Shaybaan te moom mooy Abu Muawiya Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi al-Basri an-Nahwi al mu'addib maanaam ngir da daan yaraate maanaam mooy da yar buur yi maanaam doomi buur yi maanaam lool moom mi ngi dëkkoon Kuufa ci lu jamono ju yàgg naka noonu mu daal di delluwaat maanaam daal di toxoo foofu dem dëkk ci Baghdad toogaale ak borom xam-xam yu mag ya fa nekkoon euh, mu daal di jëlee ci ku mel ne Hasan al-Basri tamit ak ku mel ne Qatada ibn Di'aama as-Sadusi ak ñeneen rahmatullahi alayhim ku mel ne Yahya ibn Abi Kathir euh, ak ñeneen ñu ngi génn àdduna 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaafatul Mahdi ca Baghdad ñu ngi ko rob ca euh, maqbaratul Khayzuran armeer yooyee lañ ko rob rahimahullahu taala ay xadisam nekk ci kutubu sitta an Yahya te moom lañ gis léegi ne daf doon solo ci moom mooy al imam Abu Nasr dañ koy wax Abu Kasir Yahya ibn Abi Kasir ibn al-Mutawakkil mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tabi bokk ci Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag ya ca Basra rahimahullahu taala rahmatan waasi'a ay hadith am ci kutubu sitta an Abi Salama moom mooy sayyidina Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf euh, az-Zuhri euh, radiyallahu taala mi ngi doomu doomu sayyidina Abdurrahman ibn Awf ginnaaw maanaam mu bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñooy fuqaha as-sab'a ci benn ci wax yi ci wax ne ñett maanaam ñetti ñi nga xamante ne maanaam euh, ci benn ci ñetti wax yi wax ci juróom-ñaareelu kii kan moom mooy ci juróom-ñaareel ci juróom-ñaari borom xam-xam yu mag yooyu nekkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy at boobu nga xamante ne ñu bari ci borom xam Madina yi ci lañ génn àdduna mu am tamit ñu bari ñu ca ganee àdduna dégg nga moom euh, an Abi Hurayra radiyallahu anhu gisoon nañ ko léegi anna Omar muy Seydina Omar ibn al-Khattab euh, di ñaar saxaaba yeneen tamit sax ñaareelu xalifaam ñu ko al-Faruq amirul mu'minin moom lañ ko njëkk a wax radiyallahu ta'ala anhu di ñaareelu xalifa yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy Abu Hafs mooy dakkantalam mi ngi génn àdduna ci jeexitalu 23e année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu tombé 644. ci at suñu yi maanaam euh, ci atu miladi yi euh, kon moom Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moom dafa yéeme ku ci côté boobu mm. maanaam at yi muy dugg ci l'islam at yi muy génn ci l'islam mi ngi dugg ci l'islam six cent seize maanaam mm. euh, année boobu la dugg ci l'islam muy juróom benneelu at ginnaaw bi ñu yónnee yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna six cent quarante quatre ah, maanaam mu nekk ko ay euh, euh, dégg nga muy vingt-troisième année en plus voilà maanaam mu tolloog atu révélation yi Ah, moom ah, tamit eh, mu nekk ami maanaam nekk koo xamante ne ku màgg la ci lislaam nekk nga xamante ne tamit moom la ñu xamee woon ni seytaane dañ ko ragal mu nekk tamit koo xamante ne dafa bëri lu mu eh, defar ci diini ji eh, comme ni nga xamante ne noonu la réeréewul kenn mi ngi musnadam moom mooy cinq cent trente-neuf hadith loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ solo ci moom vingt-six hadith la muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci 34 hadith imam Muslim wéetoo ci 21 hadith ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne radiyallahu mu baynama fekk bi nga xam ne huwa moom yaxtubu mu ngi xutba yawmal jumaati bisub ajjuma maanaam te fii boo ko gisee day mel ne euh, dafa dafa dafa dafa commencé woon xutba ba pare maanaam loolu moom nga ci gisee ne dafa dafa jóg ba tàmbalee xutba rek loolu maanaam li nga xamante ne moom mooy li xew-xew waaye baynamaa huwa ba ci beneen riwaaya bi gisoon nañ ko mooy baynamaa huwa qaa'imun fil xutbati yawmal jumaa maanaam mooy diggante bi nga xamante ne dafa taxaw woon maanaam jamono ji nga xamante ne dafa taxaw rek maanaam ci xutba bi bisub àjjuma maanaam mooy jour dafa taxaw tàmbaleegul woon xutba gi loolu moom moo tax te bokk na ni koy li koy leeral mooy xew-xew bi ni mu maanaam loolu la waaye du ne dafa tàmbali woon xutba bi ci kaw beneen mu ne euh, rek is rek daxala mu daal di dugg rajulun benn waay maanaam te ki mu dugg waxoon nañ ko ku màgg la ci ansaar yi ñu njëkk ci muhajiruna yi bokk ñu njëkk ci ñoom maanaam njëkk dugg ci l'islam te ñu fekk woon Badar lañ ci yeneen riwaaya yeneen riwaaya ak yeneen riwaaya yu wax gëneelam te mu muy Seydina Usman ibnu Affan radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa qaala Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal ne li ma tahbisuuna li ma tax tabi suuna lu tax ngeen di téye seen bopp ani salaat yi walif julli ji maanaam ana lan moo leen tere ngeen teel a ñëw julli ji ah loolu maanaam nga gis ne loolu tamit day wane ne maanaam ak ku mën a doon bu fekkente ne dañ la war a rectifier ci biir mbooloo mi dañ la koy def rawatina tamit nga nekk koo xamante ne boo defee dara nit ñi mën nañoo jàppee ne loolu xëy na maanaam war naa mën a tax kon ndekete affaire bi woyof wala boog ñu war koo néewal doole wala boog ñu war a mën a sàggane mbir mi. ngir ne dafa am ñoo xamante ne ci biir mbooloo bu ñu woyoy felee yenn yi maanaam day waral ñeneen ñi ci des tamit commencé koo woyofal maanaam loolu nag muy muy leeral lool loolu tamit di responsabilité bu mag boo xamante ne kilifa yi mbooloo mi moo war a taxaw jël responsabilité ne lii déedéet lii jaaduwul maanaam te loolu mooy li nga xam ne moom la Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit bokk na ci lii wane maanaam ci xutba wax ak maanaam wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñi ñi toog ci biir xutba bi maanaam wala ñu nekk ci biir jàng jumaa ji loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy yàq xutba beneen bi ñu def mu ne fa qaala mu daal di wax ar-rajulu waaja muy sayyidna Usman radiyallahu anhu maa huwa maanaam mbir mi daal nekkul illaa lulul an ne sami'tu damaa dégg an ni daa a nodd gi tawaddatu ma daal di jàpp maanaam mooy ne comme niñ ko gisee woon jotuma woon sax am temps dama nekkoon ci ci ci ci ci marché bi rek nokkoon ci ji jaay jënd xam nga rek client yi bëri affaire bi son kii ma Euh, préoccupé ma ma ba gisuma woon ne waxtu waa ngi jege si moo tax dama dégg nodd bi rek ma daal di jàpp gaaw rek dem dugg si jàkka ji maanaam balaa imaam bi tàmbalee xutba bi loolu tamit day wane ne gaawtu na maanaam voilà te ndax bu jëloon temps moom xutba bi dana jeex te du du tàmbaleekum <laughs> bi nga xamante ne euh, moom la def loolu euh, bi mu tàmbalee dégg nodd bi mu dem maanaam kon diggante loolu gaawaay googu tamit nekkul lu tumranke loolu ngir ne diggante bi nodd bi di tàmbali ak bi muy arrêté ak bi imam bi di mën a jóg di taxaw moom ci lay dugg si ci biir jàkka ji maanaam nga gis ne loolu mën na jël quand même tuuti temps maanaam rek mu daal di nekkul ne dafa dégg nodd bi nodd bi jeex muy doog a dem jàpp mbir mi bu doon lool la du du du du du du fekkee mbir mi mais bi nodd bi tàmbalee rek la ko dégg gaaw te fa mu nekkoon soriwul woon jàkka mu daal di jàpp gaaw delluwul këram voilà soriwul jumaa ji maanaam mu delluwul këram mu daal di dem dugg ci biir jumaa ji euh, ngir mën a euh, fekkee julli jumaa ji ba mu demee def loolu nag Seydina Omar euh, Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam kon lii tamit day wane comme niñ ko gisee woon maanaam ne nit ki bu fekkee ne dafa am lay wu mu mën a joxe bu war a mën a tax lii am tamit daf ko war joxe. maanaam fa qaala mu ne ko alam tasma'u xanaa déggoolu woon annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne iza raaha bu xëyee bu xëyee ahadukum kenn ci ilal jumaatu ci àjjuma fal yaghtasil na daal di sangu hmm. maanaam xanaa dégg woon ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dani woon euh, ne ne bu ñu demee na ngeen da nga sangu fii sayyidna Usman radiyallahu anhu euh, waxu ci dara hmm. maanaam ngir ne xam na ne lii moom a ci lay waaye nag lii de moom mënta woon dellu delluwaat ci kër ga comme niñ ko gisi woon day tegtale ne sang sangaay bi du farata ngir ne su doon farata kon dina ko def dina dem këram sangu ji donte dina raxe dara ci xutba bi waaye lii nga xamante ne moom la Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu maam la Seydina Umar radiyallahu anhu wax loola tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko maanaam mooy day wone ni dañoo war a xëy bàyyi ko xel ñaareel bi ci des moom mooy ne li mu la doon wax ngëneel bu mag li mu la doon wax ci xadiis bële soo ko bëggee am fokk nga teel a xëy maanaam fokk nga teel a bàyyi xel ne da war a teel a dem te bu boobaa waajal geeg yooyu yëpp fokk nga bàyyi ko xel mais doo bàyyi ba waxtu wi di jege ñu ne naa woy saa yi daa cinq minutes xutba bi tàmbali yow nga naan noonu ni xaaral ma gaaw sangu xaaral ma gaaw kii wala yooyu noonu maanaam loolu ak yooyu noonu boo ko dee def doo doo doo ngëneel gi doo ko am jamais maanaam dë maanaam mooy ne da nga koy teel a bàyyi xel parce que ngëneel yi mu waxoon na lool moom moo tax mu indi hadith bii moo tax ne Seydina Omar radiyallahu anhu mi ngi yedd maanaam di di xirtal nit ñi ne nañ nañ nañ ci farlu mu mel ne imaam al-Bukhari daf laa bëgg a wax ne gis nga ngëneel gii ma indi buntu bee mu ne la waaw mu ne la bàyyi mu indi la beneen faslu boo xamante ne day am rapport ak lii pour wax la ne la saa bàyyi ko xel gisu xanaa Seydina Omar radiyallahu anhu ni mu doxalee ak Seydina Usman radiyallahu anhu mais na ko bàyyi xel. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la indi ci buntu bi hadith euh, bi gisoon nañu ne euh, imam al-Bukhari ra Malik indi woon na ko hadith numéro deux cent soixante-huit imam al-Bukhari woon na ko hadith numéro huit cent soixante-dix-huit fii rek la ko indiwaat imam al-Bukhari dootul indiwaat hadith bi maanaam bii hadith tamit jeex na romb nañ ko walillahi alhamdu minna imam Muslim indi na ko hadith numéro huit cent quarante-cinq ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith trois cent quarante Euh, imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro quatre cent quatre-vingt-quatorze imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro quatre-vingt-onze cent quatre-vingt-dix-neuf deux cent deux trois cent douze ak trois cent dix-neuf kon dix-neuf ko mu des imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja rahimallahu al-jami' mu na baabu duhni lil jumu'a maanaam bunt bi moom mooy leeral buntu baabu buntu ad-duhni mooy diwu lil jumu'a ñeel àjjuma maanaam mooy ni diw diw sa bopp ak diw karaw yeeg yooyu noonu loolu la ci jublu maanaam moom mooy peñe wu defar bopp bi bu baax et maanaam bañ koo bàyyi noonu rek mu tasaaroo ci maanaam ngir jour ajjuma bi maanaam yooyu loolu la ci jublu maanaam lool nag mu ne euh, moom lool tamit dafa bokk ci ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ngëneel yi amee ci euh, buntu ajjuma Euh, moom la loolu tamit lay leeral te maanaam xadis boo xoolee buntu yi ñu romboon ci euh, ba maanaam bi ñu tàmbalee tey xadis bi ñu tàmbalee tey di muy muy wax loolu yëpp maam ñoo bokk ci liñ jëm maanaam moom mooy ne lépp loo xamante ne dafa aju ci nit ki toppatoo boppam di defaru maanaam di ba nga xamante ne day nekk ci anam ji mu gën a mate maanaam noonu la war a présenter woo ci kanamu borom subhaanahu wa taala bisu àjjuma mais du def rek di dox ci soxlaam façon nu mu defee rek bu ñëwee rek daal dem maanaam ñi nga xamante ne noonu la mel noonu rek ak ñaqaayam ak yeneen ak yeneen rek daal demee noonu duggee noonu àjjuma déedéet boo amee tey buñ la waxoon tey ni yow tey kat président da laa war recevoir wala boog nga ne da am entretien wala yooyu da ngay gis ne doo demee comme ni nga xamante ne noonu ngay taxawaaloo ci mbedd mi maanaam dafa am noo xamante ne noonu ngay mel balaa ngay dem léegi nag boo bi subhaanahu wa ta'ala nga di ko seeti ji ci jumaa ji ba pare nga mel lu la neex solo lu la neex amul nenn noo xamante ne bàyyi nga ko xel ci xorma bu mag gëdd bi nga xamante ne moom nga ko war a jox loolu kuy soobu ci yoonu yàlla du doxalee noonu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la buntu yi yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi indi maanaam daf ci joxaale tamit gëdd maanaam mas'ala boobu wala mbir moomu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Adam te moom mooy ibnu Abdurrahman mooy ibnu Abi Iyas Abul Hasan al-Asqalani al-Khurasani rahimahullahu ta'ala mu nekk Baghdadi tamit ginnaaw ga génn am na deux cent vingtième année ginnaaw gaddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith imam mu nekk sëriñu imam al-Bukhari imam Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja kon léegi gis na waa xam kutubu sitta ñoom ñi ñeent ñi solo nañ ay xadisam imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solowul ay xadisam rahmatullah ala al-jami' mu ne qaala haddathana ibn abi Zi'b te moom mooy al imam Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Zi'b moo tax ñaan ko ibn abi Zi'b ah, ah, ah, muy Abul Harith al-Qurashi al-Makhzumi muy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn adduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Sa'id al-Maqburi te moom mooy Abu Sa'id dañu dañu ko xam Abu Sa'd Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi maanaam Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi ndax moom baayam ñoo bokk. dàkkantal mooy Abu Sa'id maanaam naka noonu euh, euh, maanaam ñoom ñaar ñëpp dañoo al-Maqburi waa Madina lañu moom mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani abi sa baay nee ma te moom mooy Abu Sa'id al-Maqburi moom tamit maanaam mu ah, moom Abu Sa'id al-Maqburi moom Abu Sa'id al-Maqburi eh, Kaysan la tudd te moom mi ngi génn àdduna centième ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Madina la ñoom li tax ñu ne mooy dañ daan eh, gas bàmmeel yi maanaam dañ daan gas armeel yi bàmmeel yi ci armeel moo tax ñu naan al-Maqburi yi ah dégg ne an ibn Wadi'a te moom mooy Abdullah maanaam Abu Wadi'a Abdullah ibn Wadi'a al ansari al madani rahimahullahu taala wax nañ ne waa Madina lañ wax nañ ne waa Kufa lañ euh, ku mel ne al imam Ibn Sa'd euh, moom nee na euh, maanaam moom saxaaba la maanaam li ëpp la <laughs> ci li nga xamante ne moom la ñu wax ci ay mbiram moom mooy ne taabi'i la te loolu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu la wax te moom mooy li sax waaye imam Ibn Sa'd ku mel ak imam Ibn Manda ak euh, maanaam euh, tudd na ko maanaam naka noonu imam abu imam ibnu mandah bi mu ko waxee daf ne abu xaatim imam abu xaatim moom wax na loolu nee na saxaaba la imam az-zahabi boole na ko ci saxaaba yi tamit maanaam waaye ñi nga xamante ne moom mooy li gën a sax moom mooy euh, ne moom taabi'i la beneen mbir bo xamante ne am na ci mbir maanaam moom mooy ibnu wadi'a bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadith bii rek la solo ci moom te dina ñëwaat dina ko indiwaat benn yoon kese waaye jëmmi hadith bii la euh, naka noonu imam Ibn Maaja benn hadith tamit la euh, solowee ci moom euh, rahimahullahu taala wala boog radiya anhu en tout cas ci siqaatu taabi'i la bokk wala bokk mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy siqaatu ñu ñu bokk ci mu bokk ci rek saxaaba yi taala anhum waaye beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral fii ci ay mbiram moom ba tey euh, moom euh, euh, ibn moom mooy ne bu ñu xoolee hadith bi dina gis ne sahaab taabi'i ñetti taabi'i ñoo nekk ci càllale ci mooy Sayyid al-Maqburi ak baayam ah ak Kaysaan ak moom mi ibn Wadi'a bu fekkente ne ibnu Wadi'a saxaaba la danañ gis ne kon ñaari saxaaba yi ñoo solo ci ñaari saxaaba maanaam ñaari taabi taabi kon solo ci ñaari taabi ñaari taabi yooyu solo ci ñaari saxaaba bu boobaa noonu la mbir mi di nekke beneen mbir nag bi nga xamante ne tamit jar leeral moom mooy ne hadith bi dafa bokk ci li nga xamante ne moom la imam ad-Daaraqutni maanaam di da di wax ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ana naka la mën a indee hadith bi ndax léeg-léeg Ibn day wax ne an Abu Zarr léeg-léeg moo ne an Salman al-Farisi léeg-léeg euh, maanaam hadith euh, bi ñëw mu jaare leen ñëw ci imam Abu Hurayra ibn Ajlan ñëw jaar ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam naka la mën a solowee hadith bi ak maanaam ittirab boobu ittirab mooy lu la ba jëw mooy loo xamante ne day kii day wax lii kii wax lii kii wax lii te ñu leen tàqale waaye bu boobaa li nga xamante ne moom mooy tontu bi ci gàttal ak ci tënk moom mooy ne hadith yooyu yëpp naam solo lañ leen euh, waaye te te te ñu ngi ci sunan yi ñu ngi ci sunan yi waaye nag hadith bi càllale gii mooy bi gën a wér mooy bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi moom mooy càllale gi nga xamante ne moom moo gën a wér ci buntu bii nii loolu moom moo tax ngir ne kenn ci ñoom amul kenn ci ñoom ku ci ku ci tolloog ñii nga xamante ne ñoom la imam al-Bukhari indi fii maanaam ci biir càllale gi mooy Sa'id al-Maqburi moom mu jëlee ci Kaysaan muy baayam moom mu jëlee ci Ibn Wadi' maanaam càllale gu dëgër a ngi nii te ñoom ñii Euh, kii ko solowee ci ñoom moom mooy imam ibnu abi Zi'b muy imam bu mag a mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko tuddee woon mosoon nañu taxaw ci ay mbiram euh, wax màggaayam euh, rahimahullahu taala nekkandoo woon ak ñoom imam Maalik ca Madina nekk fa maanaam yoroon jotaayam di jàngale nekk imam bu mag ci Madina maanaam moom mënuñu koo lëkkale ñoom ay ibnu Ajlaan ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo hadith yi Euh, moom mu solo ci euh, Salman al-Farisi moom mu ne an Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Abdullah Salman ibn Islam ibn Islam moom ne ibn Islam euh, ngir ne moom mooy doomul Islam la maanaam subhaanallah moom askanalewul boppam ci fenn lu dul ne ci l'islam la bopp asane la boppam moom doomu l'islam la maanaam laataa muy dugg ci l'islam nag wër na ci e, ci fu ne yàgg na maanaam borom kissa bu siiw boobu la radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Faris mooy Perse bi njëkk a dugg ci l'islam e, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna 33e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ibn Wadi'a waxoon Euh, fàtte woon nañ wax ne mi ngi génn àdduna moom 63e année yawmul Harra maanaam euh, ca Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam ma sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna ci 33e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte wax nañ ne 34e la euh, am na tamit ñu wax leneen imam maanaam moom musnadam mooy 60 hadith yoo xam ne imam Bukhari yi wéetoo na ci ñeent hadith imam Muslim wéetoo ci ñetti hadith ci hadith sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu mu nekk saxaaba bu màgg a màgg nekk borom ngëneel bu kawe kawe kawe maanaam nekk tamit koo xamante ne moom mooy ci yeneen bi waxoon ne sallallahu alayhi wasallam ci ñoom la bokk maanaam moom moom ñii këram maanaam ci waa ahlul bayt la bokk maanaam te loolu bu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxee donte xadis boobu euh, borom xam-xamu xadis yi am na ci ñu bari ñu ko ci jam waaye ci xaqiqatan xadis bu dëgër la euh, te it doy na ci seede mooy ni nga xamante ne mooy yeneen seede yu bari yu yenente wax ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu nekk xadis boo xamante ne mooy imam maanaam moom mi bu ñuy wax nag ne ci waa kër yenente bi la bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam jubluwuñ ci Euh, ñi nga xamante ne ñoom la fuqaha yi di wax déedéet mais ñi nga xamante ne ñoom la euh, waa suufi yi di wax la maanaam nday waa ahlul bayt ñu benn groupe dafa am groupe bi nga xam ne moom la fuqaha di wax ñooñu ahlul bayt ñooñu lañ ciy jublu mooy ñi nga xamante ne ñooy waa banu haasim euh, am na tamit mu'minu banu haasim maanaam ñi gëm yàlla ci waa banu haasim wala boog dañuy wax ci waa banu mutallib tamit boole leen am na ñu ko ci boole te li gën gën a wér mooy waa banu haasim kese la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen ñi ci def te moom maanaam waa ahlul bayt ñi nga xam ne ñoom la waa ak ahlu tasawuf di wax bu ñuy wax ñoom jubluwuñ ci ñooñu parce que ñee mooy ñi dul jël sarax ñi dul et cetera ñii nag ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo bokk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci baatin maanaam bokkuñu ci moom rek ci zahir wala boog du ne ci zahir lañ bokk ci moom moo tax ñu leen koy wax waaye ci baatin lañ bokk ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leeru yeneen bi sallallahu sallam mooy daw ci ñoom te moom mooy li nga xamante ne moom moo leen jëmmal te ñooñu noonu mooy ahlul bayt ñooñu dañ leen di wax ñoom ñooy ahlul itlaq yi même même chose la ñuy ñoom même nit ñi la ñuy wax ñoom ñooy mafatihul kunuz yu mag yi et cetera maanaam ñooñu moom la doon wax ni Salman bii ci ñooñu la bokk maanaam ci ñun la bokk maam muy sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu mu ne no qaala mu ne qaala an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yaxtasilu du sangu rajulun benn waay yawmul jumaa maam fii dafa indi ay sart yu bëri indi na fi juróom ñaar yoo xam ne lim na ko fii mu am na yeneen yoo xam ne eh, tudduñu ko fii mu ne laa yaxtasilu du sangu rajulun am waay yawmal jumaa te bisub àjjuma wa yatatahharu te mu laablu maanaam mu eh, maanaam moom mooy euh, mu mastata lépp loo xamante ne am na ci kattan min tuhrin ci laab maanaam am na ci yeneen riwaaya min at-tuhri ci laab te loolu noonu moom mooy lan moom mooy euh, raxas gi nga xamante ne moom lay raxas euh, maanaam parties yi nga xamante ne xëy moom mooy peñew kii bu baax maanaam dindi lépp loo xamante ne sobe la maanaam moom mooy tamit et cetera ak yu noonu maanaam li nga xamante ne moom mooy poqotaan yeeg naq geeg yooyu yëpp mu daal di koy setal mu ne wa yub wa yub da wa yaddahinu min duhnihi wa yaddahinu te mu diw min duhnihi ci euh, diw gi maanaam te euh, comme li hadith bi nekk ci sunan yi um, imam ibnu Xuzayma tam solo ko wéral ko ak imam Hakim rahmatullah alayhima yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne kulu min az-zayt waddahinu bi maanaam lekk leen ci euh, zaytu moom mooy zaytun min az-zayt zaytun mooy olive olive mu ne te ngeen ci diwu maanaam ngeen ngeen ci diwu seen karaw yi tamit maanaam te loolu noonu moom mooy maanaam mooy diw rek boo amee diw nga xam te da nga koy diw ci bopp bi liñ ci jublu nag fii moom mooy rek nga raxas bopp bi peñe ko peñe bu baax maanaam dindi ci lépp loo xam ne ay co ay ay yàq ay ay lu ci taq yu mel noonu loolu rek lañ ci jublu maanaam moom la jublu ci euh, iddihaan ji fii nii euh, maanaam mooy diw googu noonu bu fekkente ne am nga diw nga diw ci su fekkente ne amoo diwit nga Euh, peñe ko noonu rek defar ko dindi li nga xamante ne raxas ko dindi ci li nga xamante ne moom mooy takk-takk yi nga xam ne ñoom ñoo ci am aw wala boog yamassa maam ci am na ci yenn riwaaya wa la do maanaam te maanaam kon yamassa yamassu mu daal di laal bay tibi baytihi ci gëttug waa këram maanaam moom mooy parfum bu fekkente ne amul parfum boo xamante ne daf koo beral jouru ajjuma bi maanaam wala jaamu yàlla yi muy jaamu yàlla mu daal di koy beral parfum du ngir ne parfum bi mu gën a bëgg di gën a neex mu jël ko beral ko loolu su amul loolu mu jël parfum bi nekk ci këram maanaam bi nga xam ne moom lay jëfandikoo tous les jours kefe maanaam loolu la ci jublu maanaam bu boobaa loolu tamit day tegtale di parfumé wu dafa bokk maanaam ak tamit di wut bi nga xamante ne mooy yu kawe yi maanaam di ko beral bis jaamu yàlla yi ak bis yi nga xamante ne moom mooy bis yu màgg yi lu demee nekk bisu àjjuma la mu euh, mu ne suma topp yaxruju mu génn fala yu farraqu te te du tàqale baynas na baynas nay ni diggante ñaari nit maanaam lool li mu ci jublu moom mooy du nekk di jéggi nit ñi ngir ne du yéex a ñëw bay soxla naan xaaral waaye saay xajal ma fii di di di jéggi nii maam di jéggi loosu nit ñi loolu la ci jublu maanaam kon wala boog saay puus leen ma toog maanaam nga xam ne boo jógee ci jumaa ji léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy xëy na du ko tax a baax waaye maanaam nga xamante ne boo teelee ñëw yow doo soxla naan gaa xajal leen ma def leen mii genre yooyu loolu doo ko soxla maanaam mu ne loolu te defu ko su ma topp yu salli mu julli maa loo xam ne kutiba lahu moom la yàlla dogal ci moom te moom li mu ci nam moom mooy julli naafila muy beneen mbir euh, su ma topp yan fitu mu noppi iza takallama bu fekkente ne dana wax al imaamu imaam bi maanaam yii bu amee mooy kon charte bu njëkk bi mooy mu sangu bisub àjjuma ñaareel bi ci des moom mooy mu setlu maanaam raxas li nga xamante ne moom mooy euh, karaw poqatam wala boog mu maanaam ak lell yi weyam yi ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne dañ koo war a dañ koy def bisub àjjuma muy ñaareel bi ñetteel bi ci des moom mooy mu diw bopp bi wala boog mu raxas ko dindi ci yi nga xam ne ñoom ñoo ci ne euh, peñe ko ñetteel bi moom mooy mu laal gëtt parfum loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi moom mooy du tàqale kenn ak keneen juróom ñaareel bi juróom benneel bi moom mooy mu noppi maanaam déedéet moom mooy mu julli maanaam laataa imam bi di ñëw mu julli ay naafila lu mu bon bon ñaari rakka juróom ñaareel bi moom mooy mu daal di noppi bu imam bi dee xutba yii mooy charte yi nga xam ne bu dajaloo ci nit am na ci yeneen i riwaayaat yoo xam ne dañ cee yokk euh, masal mu dox maanaam mu bañ a nekk koo xamante ne maanaam day war ba keroog ci ba yegg ci buntu jumaa ji doog a wàcc maanaam au moins dox comme masalan bu fekkente ne fu ngay julli nag dafa sori wala boog da dafa euh, dafa am fu mu maanaam euh, mënoo koo dox boobaa nga jël oto ba yegg ci wet maanaam foo xamante ne da ngay dox benn partie bi mais yegg ba ci buntu jumaa bi wala bu ci biir garage jumaa ji nga doog a taxaw yéeg maanaam tax loolu bokkut ci li nga xamante ne moom mooy sunna boobu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo am moom mooy ne soo naree rate jumaa ji moom da ngay war maanaam boo naree rate maanaam mu ne ah bu ma doxee naa dox ba fële comme nee nañ dox ngënee la ngi ci waaye damay ratee rek noddu gi tàmbali ko bi imaam bi dugg ci rek rate rek le fait que sama tur ñu bindu ko malaaka yi bindaale ko rek loolu rek ma nar koo rate lool dafa war a jar ma jël oto bi ba yegg ci maanaam ak yu mel noonu loolu tamit ak xam ci xàmmee la bokk mu ne yii juróom yii bu amee maanaam mu ne ludul illaa ludul ghufira lahu def na ko jéggal maa baynahu diggante maanaam jumaa ji mu ne wa baynal jumaatil uxra ak diggante ak aljuma bi yi nga xamante ne moom mooy ba ca tegu lépp lu ci nekk ci diggante bi lu mu ci mën di def yàlla jéggal na ko maanaam waaye charte yi moom mooy yi nga xamante ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, tëralal hadith bi dinañ ko gisaat insha allahu taala hadith numéro